boroom al axdari wa abdurahman mi ngi ñuy bëgg a jàngal ne julli ci boppam audience la boo xam ne jaamab yàlla bi dafa ko am ak boroomam looloo waraloon mu préparé woon audience bi ak laab fexe ba laabal yaramam fexe tamit ba laabal ay yëreem fexe fexe ba lépp loo xam ne nii mi ngi ci moom dafa laab ba mu demee nag ba war a jàkkaarloog boromam nag toujours su nit ki amee audience ci ak kilifa la muy njëkk a def mooy sant ko ci liggéeyam li muy liggéey ci réew mi mu taxaw wan ko ne yow buur bi ñu ngi lay sant te da nga koy yelloo ndax kat tabaarakallaahu procès yi nga xam ne taxawal nga ko ci réew mi ñëpp a koy yëg ci seen liggéey ya moo taxoon mu commencé woon ko ci bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi lay sant ku bari njaboot nga mais daal fàttewuloo sa njaboot ci kenn kenn ku ci nekk yor nga ko sa loxo mu jët mu mu jot say xéewal ñaareel ba xam naa tamit ni nga bëree njaboot ci àdduna te fàttewoo kenn dafay gën a daral suñ xel ne bu àllaaxiraa tamit doo fàtte kenn moo tax mu indil ko rahmaani rahim mu jaagar bi ku joxoñaat boromam wan ko ne ko nag yow buur bi rek yaa jaral sànni kart ndax buur boo fi sànnil kart bu dul yow dana ma sa folleeku yow nag sa nguur dafa ndar kepp àdduna ak du fi jug mukk moo tax mu ne ko maliki yow mi diin moo tax tamit gannaaw lu mu tegal ko ci tamit ne ko yow rekk daal yaa jara toroxlul di daw ci sa gannaaw ndax kuy toroxlu di daw ci sa gannaaw doo ko fàtte yow tamit rek yaa jara ànd ak kuy wut parti daal parti boo xam ne dana ca mën a jariñu na ñëw jéem a maanaam inscrit wu ci sa parti bi looloo waral mu ne ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yépp nag bi mu ko waxee yàlla mi mu war a xam ne moom la gisee ak audience borom bi ne ko nag sa wax rafet na sant gi ma sant rafet na maa ngi lay gërëm ci sa taxawaay yow tamit ci itte ji nga am ak oyof gi ba ñëw seet si ma léegi nag li la des daal mooy wax ma li la tax a jug rek léegi nag waaw léegi comme buur bi jaam bi def na tamhid nag ci lay commencé nag di wax ne ko liñ bëgg daal mooy ihdina siratal mustaqim lenn rek moo tax a jóg dama bëgg rek nga may ma njub tey ñëwuma ngir nga signal ma projet bu may war a taxawal ñëwuma ngir ñaan si la xaalis ñëwuma tamit ngir nga fal ma ndomba tànk goo may takkal wala goo may dëxal tey daal genn ndomba tànk rek moom a tax a jëkkati mooy nga boole ma ci raam ñu njub ña kon gis nga ko njub lu am solo la ko xas ñàkk xamoo dara mais ku ko xas am tamit ñàkkuloo dara looloo waral nag yonent bi di wax ne yàlla wax na ci hadisul qudsi yu ne maag suma jaam bi ñoo séddoo fatiha genn wàll gi man yàlla maa ko moom te mooy li ko dara ci bismillahi rahmaani rahim ba ci wa iyyaka nasta'in li ci des lépp nag muy ihdina siraatal mustaqim ba ca wala wala daalin kooku jàmbee ko moom moo waral bi mu giseeg boromam bi ba mu wax ko lam bëgg boroom bi léegi nangul ko ko jàllal bi nag ne ko kon nag baax na maa ngi dem amin di nangu li nga xam ne yaa yaa ma ko jox kon nag julli googu nag di e, mbir moo xam ne day jokkale diggante jaam bi ak boroomam jàllar bi timit di audience bu mel noonu nekk tamit jaamu yàlla gi gën a foor ci jaamu yàlla yi gënaa tudd baatu seede bi julli googu duwut këpp-këppal rek ak jàng fatiha saar ak sëlmal mais dafa am secret am leer gu muy def ci sa xol leer googu nag tànk yëguloo ko rek mel nga ni julli nga waaye julliwuloo leer googu muy def ci xol nag te am ñu koy am am ñu julli te amuñ ko kooku moo tax nag borom téere bi wax ni ne li salaati aji nekk la ñeexal julli noorun leer azimun gu mag tasruqu dana jolli bihi ci leer googu qulubul musallina xoli way julli ña xoli ñay julli tey jullee na yàlla bëggee bañ a jullee nañ bëggee ñoom ñoom ñooy yëg leer ak julli goo xam ne ak ab projecteur bu mag lay doon moom julli gi dana ko taxal ci seen xol yi ñoom ñiy julli te nag leer googu nag bu xasee taal ci sa xol bi rek lépp lu ca nekkoon dafa cay génn lu dul yàlla rek a cay des su boobaa ay caaxaan dafa cay génn ay saatagaay dafa cay génn lu mel ni am poot dafa cay génn lu mel ni gis sa bopp ak rëy dafa cay génn lu mel ni iñaan ak dafa cay génn lu mel ni ndégg tal ya ca aju yëpp day génn ca xol ba ndax lu ko ëpp doole mu ñëw seet si ko moo tax nag mu ne yombut looloo waral wala yenaaluhoo du am leer googu illal xaashi'una ndare way ragal yàlla ñi ñoo xam ne ci misaal dañoo ragal ragal yàlla ba bu ñuy tudd yàlla mbaa ngi tudd ko seen kanam sax buy seen ronqañ yay sotteeku duñ koy yëg bu ñuy julli tamit dootuñ yëgati lu dul yàlla rek la ñuy yëg daloon na benn nitu yàlla bu baax amee woon feebar muy jabet ñi war a dog tànk ba doom ji ne leen li leen ci mën a musal daal ngeen mën koo dagg te du ko yëg da ngeen di bàyyi ba mu taxawal di julli su amee ab rakka ba toog di sujjóot noonu rek wala bala bu amee ñaar rakka ba toog di taaya rek ngeen profitoo daggu tànk ba du ko yëg waaye ci noonu lañ mujjee dog tànk bi mu foog ne moom tànk baa nga fa ba muy jub ne ma ngay taxaw rek mujj daanu waaye ba mu taxawee ci biir julli gi moom yëgul lu dul yàlla loolu nag mooy dayob xusoocu lu jafe la moo tax yonentu bi sallallahu alayhi bu taxawalaan julli ñu ne dënn ba dafay bax ba mel ni kawdiir guy togg na muy baxee di di di maanaam di yëngatu ngay dégg bur wi ba moo tax mu ne nag wala yanaaluhoo du am leer googu illal xaashi'una ndere way ragal yàlla ñi melokaanoo ñaari melokaan yooyu ma tuddal la comme nag julli dafa lamboo leer gu màgg googu di projecteur boo xam ne day taal xoli way julli ña di ca génnee lu ca bokkut lu ne di ca desal la ca bokk te way ragal yàlla yi di ko am kon nag man borom téere bi maa ngi lay wax ne kon yow jullit bi may déglu fa iza atayta boo dikkalee ila salaati jëm ci julli waaye waaye na nga fexe ba fa fa fariir na nga wéetal xalbaka sa xol bi mu ad dunya ci àdduna wama fiha ak lépp lu nekk ci àdduna kon nag boo ñëwatee ba ñëwal julli fexeel ba sa xol bi nga génn ci léppi àdduna ak li àdduna ëmb jëlal sa xol bi fàtte kër yi nga am jëlal sa xol bi nga fàtte ci bi maanaam magasin yi nga am ak marchandise mi nga tiim waaye tamit ba nga demee bay julli fàtteel soxna yaag doom yaag sët ya ba nga demee bay julli tamit lépp lu dul yàlla bul ko fat ci sa xol bi moo tax mu ne la kon nag fa ida atayta boo dikkalee ila salaati jëm ci julli fa fariir na nga wéetal xalbaka sa xol bi mi na dunya ci àdduna wa ma fiha ak lépp lu nekk ci àdduna kon nga ne ko nu may def mu ne wastaxil na nga soxlawoo bi mu raqabati mawlaaka ci fuglu wanteeg sa borom allazi borom bi nga xam ne tu salli yaa ngiy julli li waji yi ngir jëmmam ja nga mel ni yaa ngi def ak moom fuglu muraqabatu nag di fuglu ñaari xaaj la dafa am muraqabatul kubra am lu ñuy tuddee muraqabatu sughra muraqabatul kubra mooy nga rafetal li la yàlla sant ba mel ni yow yaa ngi jàkkaarloog yàlla mi la ko sant boo ca lottee nag nga rafetal li la yàlla sant ba jàpp ne ci sa xol bi yàllaa ngi jàkkaarloo yow mi nga xam ne yow lañ ko sant te kuñ sa tab liggéey nag sa patron bi jàkkaarloo yow ne la li ngay def maa ngi koy xool yaakaar naa da nga gën a teeyal jëf ja gën koo rafetal kooku lañuy tuddee muraqabatu sughra beneen bi mooy muraqabatul kubra moom la yonentu yàlla muhammad tënk ci benn xadis ne an ta'budallaha ka annaka taraaxu kooku mooy muraqabatul kubra fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka kooku nag mooy muraqabatu sughra kon nag booy julli fexeel ba ñaari muraqaba yi bum la faat ndax mooy tax nga mën a teewlu julli ga man koo sellal man koo baaxal moo tax mu ne fa a atayta boo dikkalee ila salaati jëm ci julli fa fariq na nga wéetal xalbaka sa xol mi ne duniyaa ci àdduna oma fee ak lépp nekk ci àdduna waaye wastaxil na nga soxlawoo bi muraqabati mawlaaka ci fugluwanteeg sa borom lazi borom ba nga xam ne tu salli yaa ngiy julli li wajhihi ngir jëmmam ja waataqid na nga fas ki sa xol ne anna salaata naka julli xushuun ragal yàlla la wa tawaaduun ak toroxlu lillaahi ñeel yàlla kon nag na fas ci sa xol bi ne julli du dara lu dul toroxlul yàlla subhaanoo tudd na ma ak sellam yaa ngi koy torox la loolu bi xiyaamee ca taxawaay ba nga fas ne taxawaay bii ma taxaw di kabaar kabaarul xarmal jàllar bi ku di jàng fatiha ku saar bu dee ràkkaa yu mujjee la ma jàng ca fatiha rek dara taxut ma def ko lu dul rek fas ak torox lul yàlla wër rukkoo ay rukkoo ba timit nga jàllar bi ku sëgg jël sa ñaari loxo yi teg ko ci sa ñaari bët woom yi loolu xam nga ne tamit nga fas keneen lii dara taxut ma def ko lu dul toroxlul yàlla wa sujjóot ak sujjóot ba tamit nga fas ceeg toroxlu ne sama jëbii di xar bi ma gën a fonk ma jàllal bi ko ne ko ràpp ci suuf ngir suma borom moom mooy yàlla ma defal ko ko waaye dama ko ko defal tamit ngir toroxlul ko wa islaalun ak màggal wa ta'zimun ba tey ak màggal la woo ñaal yàlla nga fas màggal ga bi takk biir ca kàbbaare wa tasbiheeg sàbbaale wa zikkireeg maanaam sikkar ga tudd yàlla goo cay def na nga ca fas màggal yàlla kàbbaar goo cay def na nga ca fas màggal yàlla sàbbaal ya ngay def ca rukkoo ya ak ca sujjóot ya yépp tamit nga fas ca maanaam màggal yàlla kon julli ñaari tànk la taxawee tànk bu njëkk bi mooy maanaam toroxlu ak màggal toroxlu ga taxawaay yaa ko moom ak rukkoo ya ak sujjóot ba màggal ga maanaam kàbbaar yaa ko moom ak sàbbaal ya ak njàng ma su ko defee nag yooyu yëpp nag nga jàpp ci fas ci ak torox lu waaye duwul nag duwul rek ne julli gi mooy diggante taxawaay baag rukkoo baag sujjóot ba te fekk loola amuloo loo cay yëg ba tey mu ne la maa ngi lay ñaan fa xaafis na nga wattu ala salaatika ci sa julli fa na naka moom julli moom azamul ibadaati moo gën a màgg ci xeeti jaamu yàlla yi ñuy jaamu yàlla yépp jullee gën a màgg xoor weeru koor moo waral sax julli dugal na xoor ndax xoor du dara lu dul bàyyi lekk bay naan bàyyi jotee fi fajar xaree ba fi nga jant bi soxee moo waral bi ngay julli lekkoo naanoo joteewoo fi nga kàbbaaree xarmal ba fi nga sëlmalee kàbbaar xarmal ba nekk xarub fajar sëlmal ga nekk maanaam jant bu so ci yow moo gën a for xaj moo waral dugal na ko ndax alxaju li muy tekki ci lango arab luxatan mooy alqasdu mais charan nag mooy alqasdu ila baytillahi alxaraami li adaa'il faridati mooy jublu néegab yàlla bu sell ba di kaabatul musharrafa ngir jooxe farata ji ñuy tuddee xaj yow nag bi nga xamee ne yaa ngi julli jubluwaay yëpp leen a bàyyi jël jubluwaayu kaaba jublu ko ngir jooxe farata ju gën a muy ak julli moo tax alquran la wa haythu kuntum fa walloo wujuhakum shatrahu kon julli dugal na xaj dugal na tamit bi maa naa joxe asaka asaka du dara lu dul lu mat ñaar fukki xeet ci yu ñuy bay ak li ñu bayut lañuy génnee asaka jagleel ko juróom ñetti nit juróom ñett ya mooy innama sadaqatu lil fuqara ba ca laaya ja yow nag yëkkati nga asaka ci gën a fool alal te mooy joxe jàmm ndax alal bala nga ko tal day fekk jàmmu nekk fa waaye kenn mënta alaloo alal te fekk jàmm nekkut fa yow nag nga yëkkati jàmm muy sa asaka nga sotti ko jaami yàlla yëpp ñi la jiitu woon di julli ñi nga ni ngay dund ndoor ñuy julli ñuy dund sa gannaaw timit di julli ba bay àddunay tukkee jox nga leen asaka ci assalaamu alayna wa ala ibadillahi moo gën a sakkan ñi ngi ko jox tamit ñoo gën a sakkan jooju asaka tamit moo gën a foor te moo gën a tedd mu waral kon julli moo gën a màgg ci xeeti jàmm yàlla yépp gannaaw tudd baatu seede bi ndax wala zikrullahu akbar waaye gis nga ko sax baatu seede bi moom bañ na ko sax ba dugg na ci biir julli ndax kuy julli da nga liqaam te ku liqaam da nga wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuy julli tamit da nga taaya kuy taaya danga wax loolu naka noonu kuy julli danga nga kàbbaar allahu akbar boo ko farañ fàncee mooy tekki rek laa ilaha illa kon nag jullee ngoog ak màggaayam nga bu nit dee bañ suul ko ci biir bàmmeelam ña ko suuloon dox juróom-ñaari jéego danañ dekkil ko la ñuy njëkk a régler ci moom mooy julli su baaxee lépp bu baax donte am na lu bon su bonee lépp bon donte am na lu baax neex naa misaal ci ji jamono jamono ji ku fi tukki jëm Italie wala nga jëm Espagne wala nga bëgg a dem Amérique booy wàcc ci aéroport ba li ñuy njëkk wérifier ci yow mooy sa visa bi ndax valable na wala déet bu visa bi xasee valable moom faw nga dugg ci réew ma waaye bu visa bi baaxut boo amoon téeméeri identité du la teree dëpp soo amoon junney passeport du la teree fanaan ci sa réew kon nag julli mooy visa wu àllaaxira su xasee baax dootuñ seetati identité ya dootuñ seetati kayitu juddu ndax duggaale na ci biir li visa bi moo ñu xamal ne li dugalaal na leen moo tax mu ne kon tamit nag wala tatruki bul bàyyi seytaana seytaana yalabu muy foxe bi qalbika sa xol bi bu ko bàyyi muy foxe sa xol ndax julli dafa foor fexeel ba leeri bànneexi julli dugg ci sa xol bi te bu ca xasee dugg rek seytaane dootul amati place ndax kat seytaane dënn yi mooy biroom saa yu xëyee ni nit ñi xëyee seeti seen bureau ya moom nag bureau mooy mooy dënnu nit ñi su ko defee nag ca biir dënn bay bureau fa lay sampu taabalam toog fa fexe nag bay jéem a sàcc euh, secret bi nekk ci sa xol bi te mooy sa gëm yàlla gi ak lu baax li nga xam ne ma ca xol ba su ko defee nag moo waral nga njëkk a war a xeex ak seytaane ba du am maanaam lu mu mën a sàcc ci sa xol bi dara moo tax mu ne alxuraan tuddee ne dënnam yi mooy bureau moo tax mu ne fii su dóori naasi yu wasisu fii su dóori naasi foofu lay nekk jax-jaxal moo xam seytaane sa minal jinnati laala moom jinne la wa naasi wala muy nit su ko defee nag kon loolu lu jara baxi xel la ba nga xam ne du am maanaam fu mu mën a toog bay am maanaam lu muy mën a sàcc te nag kon boo bàyyi seytaane muy jax-jaxal sa xol bi ba amuloo noo teewloo julli ga di xalaat mbiram àddunaak sa mbiram soxna yaag doom yaag magasin yaag ya ca aju ba yow sa julli gi teewluwoo ca dara formalité bi rek nga indi waaye cef ngaa ak julli ga ñëwut su boobaa ngaa sonn waaye defoo dara moo waraloon yonent bi sallallahu alayhi daan wax ne laysa lil abdi min salaatihi illa ma aqal minha mu ne jaam bi daal xamul dara ke julleem nga lu dul li nga xam ne moom la ca xelu mooy lam ca teewlu rek lu ca màggaay ak yàlla gaag fooraay ga teewlu ca toroxlu gaag ya ca aju loolu rek la am ca julleem ga la ca des nag moom amu ca dara kon nag bul bàyyi seytaane muy foxee sa xol bi waaye ba ko defee wala tutrike bul bàyyi seytaane seytaane yalab muy foxee bi xal bi sa xol bi wa yashghaluka mu lay soxla xooloo an salaatika walis sa julli xataa yett mi sa ba muy effacer xalbaka sa xol bi wa yaxrimaka mu lay xeeñ min lëzzati anwaari salaati ci bànneexu leeri julli kon bul bàyyi saytaane muy foye sa xol bul bàyyi seytaane mu lay soxlaloo walis sa julli gi nga teewlu ko ba mujj nag bu la soxlaaloo ba teewlootoo day mujj effacer sa xol bi leer ga ca nekkoon mu sàcc ko dootoo amati genn leer ci sa xol su ko defee nag su boobaa nag yow da ngay julli fekk julli julliwuloo moo tax nag mu ne la kon fa alayka na nga taqoo bi dawaamil xusuuci nanga nga taqoo ragal yàlla ci sa julli gi fiiha na ragal yàlla fiiha ki julli ga fa innaha naka moom julli nag ku ko def na ko yàlla bëggee tanha day tere anil faxsaay ci lépp lu ñaaw wal munkari ak lépp luñ xaraamal luñ fakk loo xam ne bëggoo kenn gis ko waaye loolu nag yaa ngi koy mën a xamee bi sababi xusuu'i ci sababu ragal yàlla fi ci julli ga julli ku ko def dëgg dëgg dëgg ci na ko yàlla bëggee julli ga dana dem ba dàq ak rëy ci sa xol bi dana dem ba dàq ak iñaan ci sa xol bi dana dem ba dàq ak parparloo ci sa xol bi dana dem ba dàq mboolem jikko yuñ gërëmu di ci sa xol bi jàllal bi ko def ci jikko yuñ gërëm yi moo waral ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa amoon na benn xaleel waxambaane bu daan julli ca gannaawam ca jàkkaam ju tedd ja ca madinatul munawara waaye xaleel bi yàlla soytaane moo ko man moomut loxoom lu réer ca dëkk ba ñaareel moo ko sàcc ñooñu ñëw ci yonantu bi kalaame ne ko xale bii di julli sa gannaaw de ku mën a julli la du du tarde wenn waxtu waaye lu fi réer moo ko sàcc yonantu bi ne leen bàyyi leen ko muy julli rek nay julli rek julli gi dana ko ko tere waaye yàggu dara waxatuma sàcc waaye luñ fa sàcc sax mooy fexe ba mu feeñ kon nag julli dafa taxaw taxawaayu ordonnance ñun ñi koy def taxaw taxawaayu ay malaat borom bi ñu ko jox taxaw taxawaayu ab médecin buur bu day ni yàlla nag di médecin wu médecin yi bu la bindalee ordonnance ne la dee ko jël juróomi fan ci bis bi nga di ko jël te yëguloo ak kene yëguloo ak wér ci sa jë sa xol bi dafay tekki ne yow defoohoo ko wala nga koo defee ni nga bëggee waaye defuloo ko na ko yàlla bëggee maanaam jëleehuloo ko na koy na la ko yàlla digalee nga jëlee ko ko mais da nga ko jëlee ni nga ko digalee sa bopp mbaa ni la ko seytaane digalee su boobaa nag da nga julli ba dee te doo te doo wér da nga julli te day wax ñaan nekk ci yow rëy nekk ci ngay sàcc ka fenaka njaaloo ka karta ak maanaam bëgg ay caaxaan ki am po su boobaa tamit day tekki ne julli huloo moo taxoon waykat ba ne wa ilaa fa salaatuhumul fahsaau julli daal su fekkee mënul laa tere lu bon li kon moom julli mi doon ordonnance dafa mujj soppeeku jàngoro kon nag nañ bàyyi xel bu baax a baax ci julli yi di ko defee na yàlla bëggee ndax lu bon lu nekk ci ñun julli gi mën ko fee jëlee waaye bañ koo defee ñun niñ ko bëggee ndax su boobaa danañ julli te du teree tamit lu bon lépp mu ngi suñ xol te julli dafa ñëw ngir teqali ñoog mbooleem xeeti jàngoro yu bon yi lu jafe la fastain na nga dimbanikoo billaahi ci yàlla ndax kat nii ma waxee la julli li ko dale ci li salaati nuurun azimun la ca aju ba ci fii wal munkari dëgg-dëgg bi sababil xusuu'i fiiha kenn mënu cee dimbale kenn ku dul yàlla kon koo xal yàlla mu dimbale la ci julli nga joxe ko nam ko bëggee innahu naka moom yàlla moomu xayru ni moo gën ci ku ñuy ko ku bëgg ko la dimbale demal ci yàlla ndax kooku yàlla dimbali kenn mënatul laa notati kon nuñ koy defee ngoog ak li nga xam ne noonu lañ ko bëggee ñaareeli bunt bi nag mooy julli ci boppam dafa am juróom-ñaari étape yuñ koy defee ñeent ya moom toftale leen niñ toftalooxee dafa war ñett ya nag moom toftale leen niñ toftalooxee dañ koo sopp yooyu nag lay bëgg a wax ci nii ci julli niñ ko war a defee moom lay wax ne li salaati aji nekk la ñeexal julli al mafrudati ga de guñ taal sabaatu axwaalin juróom-ñaari mbir murattabatin yuñ toftale julli dafa am juróom-ñaari mbir yuñ koy defee yuñ toftale waaye nag tu addaa def na jooxe leen alay def na jooxe julli alayha ñoom tu addaa def na jooxe julli alayha ki juróom-ñaar ya juróom-ñaar ya ci la ñuy jooxe julli toftale leen nañ toftalooxee mu ne waaye nag arbaatun ñeent ya min ha juróom-ñaar ya alal wujoobi toftale leen dafa nekk ci yoonu war wa salaasatun ñett ya toftale leen xalal istihbaabi dafa nekk ci yoonu cofeel kon nag juróom-ñaar lañ waaye toftale ñeent ya mooy li war waaye toftale ñett ya moom duhut lu war moo tax mu ne faslun li day teqale wax li salaati ak yi nekk la ñeel julli al mafrudi gade guñ farataal sabaatu ahwaalin juróom-ñaari mbir murattabatin yuñ toftale tu addaa def na jooxe julli alayha ca juróom-ñaar ya arbaatun ñeent ya min ci juróom-ñaar ya alal wujubi dafa nekk ci yoonu war toftale ga wa salaasatun ñett ya alal istihbaabi dañoo nekk ci yoonu cofeel falati ñeent ya nga xam ne alal bi dañoo nekk ci yoonu war ba ca njëkk awaluha ba ca njëkk alqiyaamu mooy taxaw bi xayri istinaadin ci lu duhut wéeru ku yàlla may kartan may la wér soo julli dañoo bëgg nga taxaw ñàkk wéeru ci dara nga ne ko mënuma ko mu ne la kon sumal xiyaamu topp taxaw bis naa din ci wéeru comme mënuloo taxaw ñàkk wéeru sharia may na la nga taxaw wéeru booy rukkoo timit nga wéeru booy sujooti timit noo ko mënee nga wéeru su ko defee kon nga defee ko ba julli ga jeexee comme yow noonu nga mënee nga ne ko mënuma noonu ba tey mu ne kon sumal juloo su topp toog bis naa din ci wéeru comme yow mënuloo taxaw wéeru may nañ la nga toog maanaam ñàkk weeru su ko defee nag moo tax moo tax mu ne kon nga def su ma gis topp toog bi xëy di isnaadin ci lu duhut wéeru nga toog kon ñàkk a nga ne ko mënuma ko mu ne kon nag sumal juloosu topp toog naa din ci wéeru fa tartibu toftale bayna haadihi arbaati diggante yi la ñeent alal wujoobi dafa nekk ci yoonu war li mu war a tax nag ida qadara ndem xattan na ala xaalatin ci mbir min ha ca ñeent ya wasalaamu julli bi xaalitin ci mbir duunahaa mu xees yooya batalat day yàqu salaatuhoo julleem ga kon nag dafa wax ne kuy julli ku ne yàlla may la carte nag wér liñ bëgg mooy taxawal nga julli nga ne ko mënuma ko mu ne la kon taxawal nga wéeru comme mënoo taxaw ñàkk wéeru nga ne ko mënuma ko mu ne la kon toogal nga ñàkk wéeru booy toog nag dangay toog tooginu li ñuy tuddee ferankulaayu ferankulaayu ga moom ngay jàppee na mooy taxawaay ba sa ca ferankulaayu ba ngay taxaw jàng ca ngay ca ngay toog noonu jàng fatiha jàng saar bu dee ci jamonoy biral nga biral bu ci jamonoy yeelu nga yeelu ca ferankulaayu ba noona tamit ca ngay rukkooxee boo ca rukkooxee ba pare nag ca di nag wëlbati ferankulaayu ba nag doora a dem sujjooti daal di nag wëlbati ko toog toogi nu kuy sujjoot kon nag yow toujours Euh, boo nekkee ca taxawaay yi rek danga koy def taxay ta maanaam nu ko ferankulaayu soo nekkee ci sujjóot yi rek nag wëlbati ferankulaay ba def ko bi maanaa ni melaw kuy sujjóot na muy mel su ko defee kon nag kuy toog di julli noonu lay toogee moo xam dafa toog wéeru moo xam dafa toog ñàkk wéeru waaye na jàpp na ferankulaay ba mooy melaw taxawaay ya ca fatiha ja ca saar ja ca rukkoo ba defaraat ga nag wëlbati ga mooy maanaam sujjóot ya noonu ngay def nag kon moo tax mu ne toftali yi dafa war yow nag su fekkee mën ngaa taxaw ñàkk weeru nga bàyyi ko fa dem taxaw sa julli yàqu na su fekkee mën ngaa taxaw wéeru nga bàyyi ko fa dem toog toog nag jàllar ñàkk weeru julli nga yàqu na su fekkee ne mën ngaa toog ñàkk wéeru nga bàyyi ko fa dem toog wéeru julli nga yàqu na kon nag toftale ñeent yooyu sa yuñ toftalooxee dafa war mu des nag ñett yi nga xam ne moom dañ leen sopp toftale leen wa salaasati ñett yelati ya nga xam ne alal istihbaabi dafa nekk ci yoonu cofeel hiya moom an yu salliya mooy ba julli ala aajisu aji lottu ji mu jullee ku lottu ala haadihi l ci ñeenti yi maskurati yuñ tudd yi ñeent yañ tuddoon ku ko mënut may nañ ko mu nara mu jullee ci ñetti yi ñi bëgg a tudd ñetti ya mooy lan ala jën bi mën naa tudd jë tëddee wàllam ay mëni gu nday joor mu ne ko mënuma ko mu ne kon suma alal aysari nga tëddee wàllu càmmooy mu ne mënuma ko nga ne ko kon suma ala sahrihi na tëddee kon jaaxaanaay te mooy mu tëddee gannaaw tëdd bi nag toujours su fekkee tëddab jaaxaañ la sa ñaari tànk yi ngay jël jubale ko penku comme niki boo jugoon taxaw rek da ngay ne kon noonu moo doon taxawaay moo waral kon booy tëdd da ngay jël sa ñaari tànk yi mooy féeteeg penku kon noonu ngay tëddee junjee nag na nga manee ca rukkoo yaag su jóoree na nga ko mënee ca tëdd ba noonu nga koy junjee su fekkee ne tëdd wetu ndeyjoor la dangay ngay tëddee tëddinu ab néew bu ñu gasal bàmmeel bu ñu tuddee laxdu bàmmeel ñetti xaaj la dafa am lu ñu tuddee chiq am lu ñu tuddee amiq am lu ñu tuddee laxdu laxdu nag suuf su dëgër moo ko man ñu ne moom lañ defaloon yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mooy gasa gasa gas ba bàmmeel ba xóot nga gasaat nag ca penku bàmmeel ba suraxal néew ba foofa nga xam ne tey buñ sotti woon suuf yi sax maanaam suuf sa suñu sotti mën naa am du laal néew bi su ko defee nag su boobaa xam nga néew ba ndayjoor lay tëddee ndax fuqaaw yi dañuy wax ne néewab nit ndayjoor néewab gàtt càmmooy ab gàtt boo koy rendi bopp bi càmmooy la lay féetee lu ko may doo ko mën a rendi ab néew nag boo koy tëral moom bopp ba ndayjoor la lay féetee su ko defee nag nga tëral na muy tëddee noona noonu nag booy tëdd booy julli julleeg tëdd su boobaa yow noona ngay tëddee après nag nga jël sa xar bi nag di ko joxoñ jubale ko penku ba moom di ko wëndeel ca rukkoo ya ak ca sujjóot ya su ko defee kon tëdd tëdd ba noonu lay demee mu ngoog euh, fa in xaalafa bu xuutee fi salaasati ci ñett yi lam tabtul di yàqu salaatoo julleem ga luy loolu mooy ngaa mënoon a tëddee ndeyjoor nga bàyyi ko fa dem tëddee càmmooy yàqut julli ga waaye bàyyi nga li gën jëm ci liñ gën wala nga mën a tëddee càmmooy bàyyi ko fa dem tëddee jaaxaanaay ba tey yàqut julli ga waaye bàyyi nga li gën jëm ci liñ gën wala nga mën a tëddee ndeyjoor bàyyi ko fa rek dem tëb tëddee maanaam jaaxaan ba tey julli nga yàquwut waaye bàyyi nga li liñ gën dem ci ba dem ci li ko gën su ko defee kon nag euh, toftale gi ñett yi moom warut waaye toftale ñeent yële moom dafa nekk ci yoonu war boo ca bàyyi te fekk man nga ba ca kaw ba ko gën a féetee kaw rek julli nga day yàqu léegi nag wéeru gi mu wax lan mooy wéeru goo xam ne kii mën a taxaw bu ko wéeroo julleem nga yàqu na moom lay bëgg a wax wéeru ñaari xaaj la dafa am wéeru goo xam ne da koo jox sa doole yépp kooku mooy yàq julli ci ku ko manoon ku ko man am wéeru goo xam ne sa genn wàll doole nga ko jox kooku moom dañ koo sib foo dégg ñu ne wéeru ga dañ koo jox dooleem lépp mooy nga mënoon a taxaw julli saa nga wéeru wala nga mën a toog julli saa wéeru nga wéeru ci ab miir wala nga wéeru ci benn tabla nga xam ne tey ku la féete woon gannaaw wéddër ci li nga wéeru woon nga jaaxaanaay ànd ak moom kon googa wéeru moom yàqu na te fekk yow mënoon ngaa taxaw sa ñàkk a wéeru wala nga mënoon a toog ñàkk a wéeru da nga dem wéeru ci loolu su boobaa yàqu na ndax danga nga koo jox sa doole yépp waaye su fekkee nag mënoon ngaa toog ñàkk wéeru mbaa nga taxaw ñàkk a wéeru nga dem wéeru ci loo xam ne ku la féete woon gannaaw dindi ko doo daanu waaye da nga jangi-jangi su boobaa nag googa wéeru moom sib nañ ko ndax loolu sa genn wàll doole nga ko jox loolu nag lay bëgg a wax si nii moo tax mu ne wal istinaadu wéeru allazi ga nga xam ne tabtulu dana yàqu bi ca moom salaatul qaadiri julleeg aji xattan ala tarkihi ci bàyyi ko huwa moom allazi mooy wéeru gi nga xam ne yasqutu dana rot moom aji wéeru ja bi suqutihi ànd ak rot ak la mu wéeru woon su fekkee la nga wéeru woon buñ ko weddatee nga rot ànd ak moom ah te mënoon ngaa ñàkk wéeru ci taxaw mbaa ci toog su waa sa julli nga yàqu na ndax danga ko jox sa doole yépp waaye wa in kaana bu nekkee nag laa yasqutu du rot moom waaja wéeru bi suqutihi ànd ak rot la mu wéeru woon genn wàll dooleem la ko jox moo waral fa huwa moom wéeru googu makruhun mooy giñ sip waaye yàqut julli ga kon nag wéeroo ngoog bu kenn ci yenn mën a taxaw julli ngay wéeru ci miir mbaa ngay wéeru ci nit mbaa ngay wéeru ci tabla nga xam ne tey buñ ko wéddarti woon nga daanu ànd ak moom su boobaa sa julli ga dafay yàqu kon nag loolu jar naa bàyyi xel su fekkee ne da ko jox sa genn wàll doole rek waaye buñ la wéddartee rek nga yëngatu jangi-jangi mais daanu sib nañ ko waaye yàqut julli loolu nag mooy buy mu ne wa aman naafilatu daal naafila te bu ñu waxee naafila mooy lu dul farata tekk mooy naafila waaye joosu dana dagan lil xaadiri ñeel aji xattan xalal xiyaami ci mën a taxaw mu baxi ko fa an yu salliyaa mu julli naafila ga jaali seen di aji toog naafila nag moom dagan na nga ne man kat bëgg naa naafila fukki rakkaa ak safa ak witar ci misaal waaye kat damaa hiine toog lépp su boobaa tamit sariya d'accord na waaye nag wala woo ñeel na ko moom moomu mënoon taxaw dem toog ci naafila nisfu ajril qaa'imi genn wàllu yoolu aji taxaw woo daal cinquante pour cent lay am ka taxaw buñ ko fayee cent moom mii toog te mënoon a taxaw dañ koy fay maanaam cinquante comme nag fa ñu jëm yiw du fa doy ku mën a taxaw waaye donte naafila la taxawal nga julli ko rek julli yàggut waaye kon nag moo gën ngay dem ne yaa ngay toog te fekk mënoon ngaa taxaw te du la wàññi dara ci sa méttu tànk yi kon su boobaa nag maanaam demal nga taxaw julli ko soo ko fekkee nag boo taxawee taxawaayu yàgg mu indi la miir wala mu indi la tànk yooyu métti ah diina ji diine jàppandal la moo waral yonent bi daan wax ne yassiroo wala tu'assiroo su boobaa nag moo mën ngaa toog rek nga julli ko waaye nag ba tey comme fekkee tëlee tax nga def ko yàlla ku baax la moom dina la fay yool bu mat sëkk ngir sa tëlee gi waaye su fekkee man nga nga bàyyi ko fi nag dem jàllal bi ku toog su boobaa moom nag cinquante pour cent ngay am àllaxira nag comme yiw du fa doy te ku dee da nga réccu su boobaa nag kon ku ko mën daal te mën a taxaw taxawal àllaxira moom képp ku dee rek ku fa yegg tamit da nga réccu boo bonee da nga réccu soo baaxee da soo bonee da nga réccu ne su ma yëgoon baax yëg ne baax lu ko nit jëndee jar na ko lu ko nit ñàkk jënde xëpp na ko soo bonee soo su fekkee da ngaa baaxoon timit ba nga gis ñuy fay ñi gën a baax ñi da réccu ne su ma yëgoon gën a baax su ma yëgoon gën a yokk samay julli su ma yëgoon gën a yokk samay koor su ma yëgoon gën a yokk sama wax lu baax su ma yëgoon gën a yokk sama jokk mbokk su ma yëgoon gën a mën a saraxe su ma yëgoon gën a mën a dimbalee néew ju doole su ma yëgoon gën a mën a taataan yërmande ci jaami yàlla yi moo waral ku dee rek boo la yowmal xiyaamee bu ñuy fay da nga réccu kon nag xiw du fa doy nu mu gën a bëree gën a baax moo tax mu ne nag way joos na dagan an yedd xulaha mu tàbbi ca jaalisan di aji toog wa yaqumu mu taxaw baax dasaalika gannaaw loolu naafile kon mënaan na tamit nga ne fukki rakkaa laa bëgg a julli juróom ya ma koy toog yeneen juróom ya ma taxaw ko ba tey man na ñu ne faw mu ne ha illa an yedd xulaha lu dul mu dugg ca kaa iman di aji taxaw su fekkee da ngaa yéene woon dugg ca lépp eh, dégg nga illa an yedd lu dul ma tàbbi ca maanaam yéene bi niyatil xiyaam yi ci yéene taxaw é fiihaa ca naafila ga kon de fayam tane wax day terewu juloo suwa ak toogaayam baada zalika gannaaw loolu soo ne woon fukki rakka laa fas yéene naafila waaye fukk yëpp yéene naa taxaw ko nisar la soppeeku na farata ci yow dootoo mën a toogati kon kay da ngay taxaw lépp kon nag naafila ñetti étape la bu la neexee nga ne fukki rakka laay julli damay fas yéene taxaw lépp man na wala nga ne fukki rakka laay julli mais damaa bëgg a toog lépp man na wala nga ne fukki rakka laay julli damaa bëgg a toog juróom yi taxaw juróom yi mën na li mënut daal mooy nga ne fukki rakka laay julli wala ñaar wala ñett waaye yéene naa taxaw lépp bëgguma caa toog benn kon nag dootoo mën a toogati ndax dafa soppeeku farata ci yow taxawaay ba ndax niseur la moo waral kon da ngay mujj rek toog ta maanaam taxaw lépp ñe ñe ñi xaaj yooyu la am kon léegi nag gannaaw bi ñu waxalee julli ci julli goo xam ne dafa teew nuñ koy jullee ca waxtu ya waxoon na ko waxtu wu ne ak fa mu commencé ak léegi nag dafa ñoo bëgg a jàngal julli gu faat gu la paase nuñ koy war a fayee dafa am ñoo xam ne dañuy am boori julli yu leen faat yu bëri benn mi ngi leen di mën a faatee ci ba ñu nekkee ci seen digg waxambaane wala sax ñu nekk ci waxa boole waroon na julli ñi nekk ca mbiram caaxaan ak fo bu dee ca àll bala ña ngi ci mbiram wàlli làmbu ya ci jamono ja bu dee nawetaan ya ña ngi ca football ya boole ko romb tool yi jàmbur yi di leen ndaay bu ñu fekkee tool yi xaali jàmbur yi sàcc ca bu guddi jotee ñi dajee maanaam ca ba jënd seen magnétophone yooyu nga xam ne dëkk ba yépp a koy bokk di fecc ba duñ liggi julli lu mel noonu nag yow yëg nga ne am naa ci ay ati kasaara ndax ñaareel néew na koy gësam te doo fekk ci moom xati kasaara am nañ ci ñoo xam ne am nañ fukki xati kasaara ñenn ñi ñaar fukki xat ñenn ak juróom ñenn ñi juróom ñenn ñi juróom benn ñenn ñaari xat ñenn ñi ñett su ko defee na xam ci ñoo xam ne ñoom seen dund ba yëpp far kasaara la ndax dund boo dénkut yàlla rek lu mu fi yàgg yàgg kooku kasaara la léegi nag nga dem a dem yàlla dogal ba sa xel dellusiwaat nga ne man daal bi ma nekkee masoor daan doxal ak waxambaane man daal gis naa ne jamono jooju ma julli ndax bi ma commencé matal waxtu yeeg léegi daal gis naa ne daal passé wut juróomi at mbaa juróom benni at l'islam du la wax ne bàyyi naa la ndax lislaam ma yërmande yàlla la te yàlla ku ko tàllal loxo mu jël ko ku waaxu jëm ci ci moom moom mu daw jëm si ci yow moo tax du wax mukk ne sama jaam bi fuuti na kook yàqu na kenn mëntu koo defaraati déedéet xamal bëgg-bëgg rek la yegg yàlla su boobaa nag ubbil nañ la buntu boo préparé pour mën a fay loola waaye nag bunt bu gaaw ndax kat faat waxtu ci lu duwoon ngànta ni ma xamee bàkkaar ni la yéex a fay li nga faat tamit amee bàkkaar bàkkaar bu rëy la ba nga xam ne dana aajowoo sa borom tuub moo waral boo xamee borom julli rek bul xaar gaawal nga dem fay ko xam nga ci léeg-léeg nga gis ñoo xam ne duñ xam te duñ laajte dañuy toog waroon a julli suba ñu yéex a julli suba ne damaa bëgg bàyyi ba tusubaar jot ma door a boole suba gi ak tusubaar gi sa bàkkaar ngay yokk yow kay waroon ngaa julli suba waxtu wa page na bi ngay yeewoo jant bi fenk na looy xaarati tusubaar di yokku bàkkaar fa ngay yeewoo rek gaawal nga dem jàppi jéem a julli maanaam sa waxtu yi donte le waxtu wa passé na nga jéem ko julli maanaam fay ko yéene ko waaye di ko xaaraal waneen waxtu kooku yokku bàkkaar rek la ndax yéex a fay tamit bàkkaar lay jur léegi nag buntu bi ñu war a fayee julli yu ñu faat lañu téere bi ubbil nii di ko wax moo tax mu ne fas lu li day teqale wax yajibu dana war qadaa ma fi fay li nekk ci sa baat na salawaati ci julli bépp borob julli boo xam ne yaa ngi ko xamoon mu gàdduwu ci sa loos war ngaa fexe nga góor góorlu nga fay ko moo waral wala yaxilu du daggan tafriitu sàggane fiihaa ca fay julli yi nga xam ne mu ngi ci sa baat bi bu ko sàggane de gaawal nga dem fay ko bu ko bàyyi noona ba dee de nga ne ko waaw nu ma koy fayee mu ne niñ koy fayee de bunt yu bari la waaye bii benn la ci bëggu yomb ban la mu ne waman salla ku julli ku la yawmin bépp bis xamsata ayaamin juróomi fan bis bu ne mu fexe ba fay juróomi fan ci li ko paase kooku de fa laysa bi mu faritin duut ku sàggan fa laysa bi mu faritin duut ku sàggan de fexe ba fan bu ne nga fay juróomi fan ci li la paase ku koy fay ci boru julli yi la faat am at la ñaari at la ñetti at la ñeenti at la juróomi at la mbaa ay weer la dana gaaw a jeex nuñ koy fayee nag mooy tusubaar ngay njëkkee ndax tusubaar mooy julli gi yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam njëkk julli gannaaw bi mu bàyyi ko ca gàddaay ga moo waral boo julli tusubaar rek muy tusubaar ak tey gaawal nga jullihaat geneen tusubaar sànni ko ca fan yële nga amee woon boo paree bul dem de teg ca tàkkusaan bul dem teg ca timis bul dem teg ca gexe bul dem teg ca suba door a dem nag teqalikoog barab bi doon jullee am nga benn fan bu tàkkusaan jotee nga julli tàkkusaani tay jii su paree nag nga door a julli beneen tàkkusaan ca fan fan yi nga amee woon buy tàkkusaan jay sëlmal bul dem teg ca maanaam lu ñuy tuddee maanaam timis soo paree bul dem teg ca maanaam gexe bul dem teg ca suba bul dem tegaat ci tusubaar am nga ñaari fan su ko defee tamit boo xamee ne timis jot na nga julli timis yi tey jii julleexaat geneen timis ca fan ya ngay fay soo paree geneen timis bul dem teg ca gee teg ca bi maanaa julli gi nga xam ne mooy suba tegaat ci bi maanaa tusubaar tegaat ci tàkkusaan su boobaa timit maanaam tegaat ci tegaat ci tegaat ci timis su ko defee ba ko defee léegi nag beneen beneen julli dem na muy ñetti fan bu gexe jotee nga julli gexe tey ak geneen gexe teg ca suba teg ca bi maanaatu subaa teg ca tàkkusaan teg ca timis su ko defee nag léegi def noonu bu subaa timis nga defaat noonu julli suba julli geneen suba julli tusubaar julli tàkkusaan julli timis julli gexe door a dem loolu boo ko defee rek bu julli gi nga tàmbalee woon del siwaatee rek yow am nga d'abord maanaam am nga juróomi fan loolu nag boo koy def bis bu ne nga xam juróomi fan loolu yaakaar naan dana nekk loo xam ne lu baree bëri lay doon ci la feet li la faat ci la gannaaw bu ngeen ko calculer da xam boo ko defee weer wi ñaata julli ngay am ci ci ci ci at mi danga xam tamit boo ko defee at mi ñaata ñaata at la lay taxawee kooku moom neex naa calculer mooy fan bu ne juróomi fan rek nga jël ko dana la xam li nga koy li li muy doon kon nag moo waral mu ne ku fayee nii kooku maanaam sàgganut euh, beneen boroom xam-xam Abu Hasan ne man daal li ma gënaloon comme dund gi xamuñ kañ la na fexe bis bu ne mu fay ñaari ñaari fan moom moom dafa bëggoon kon boo jullee tusubaar tey julli geneen tusubaar julli geneen tusubaaraat julli tàkkusaan ak geneen julli timis ak geneen julli maanaam gexe ak geneen julli suba ak geneen julli gu jot rek boo ko jullee moom waxtu wa julli ñaar julli yee ko méngoon ba fi nga dooree xaatoon moom boo ko defee gi nga dooree xaata bu sësee rek dafay nekk ñaari fan nga xam ne bis bu ne yow da nga xam fukki julli kon loolu boo ko defee mooy gën a gaaw kon nag ku amoon bori julli ci xati kasaara ya na gësam boppam bu ko defee fexe ba jullee nii ndax kat néew na ci ñu bëri amuñu ñu ci amul yarab l'islam pire néew na ci nga commencé julli ci fi nga mesuré ba fi nga taxawee tey faatoo benn waxtu julli loolu tamit jafe na ci waaye kuñ yar yarab l'islam moom loolu dana yomb ci yow ndax ñaareel fa nga xamee juróomi xat lay sa papa di la wax jullil nga bañ am fukki xat mu ne nga bañ mu commencé di la dóor di la ca taxawu di la wax nga koy liqaamal kooku moom boo ci nekkee bala ngaa am fukki at ak juróom-ñett bay masuur julli day sax ci sa xel mi ba nga xam ne dootoo faat wenn waxtu kon nag koo xam ne nag melokaan wi néewul ci yow nag Laxdari ubbil na la bunt booy mën a fayee xam nga at yi la faate yu bari da ko ci mën a fay moo tax mu ne waman salla ku julli ku la yow yawmin bépp bis xamsata ayaamin juróomi fan kooka fa lay sa bi mufritin duhut ku ko waaw fani julli ya ma faatoon dafa cee am yoo xam ne tukki la ma fekk am ci yoo xam ne ci teewaay la ma fekk te man bi ma koy fay maa ngi teew wala sax maa ngi tukki nu ma koy fayee moom la lay jàngal mu ne wa yaqdiha na fay julli ya nax nahwi ma faatatahu ci kem ni mu ko faatee woon niiri ni mu ko faatee noonu la koy fayee in kaanat bu nekkee julli ya ko faatoon xadretan di ko jug teew ci la ko faat xadaaha na ko fay xadretan ci ko ko faat safariyatan ci ko jug tukki la ko faat xaddaha na ko fay safariyatan ci ko jug tukki sawa woon aji xemoo la kaana moo xam nekk na xinal xadaay waxtu fay wa fii xadaran ci teew aw fi safarin baa tukki waxtu wi nga koy fi nga koy fayee xamut solo nim la ni nga ko lebee woon rek moo xam solo boo ko doon misaal mi ngi mel tey nga dem ci magasin wu nit ne ko lebal ma nangam fukki junne ma yëkkati jox la nga ne ko baax na la cinq danaa la fay kon yow gàddu nga bor boo xam ne la cinq nga joxe moom dat bul xaar nag ne maa ngi ko war a fayee ci magasin bi ma ko lebee woon rek bu la cinq jotee boo ko mënee fekk këram comme xam nga demal nga fayee koo fa soo mënee dajeeg moom ci place tamit nga fayee ko fa ba tey baax na waaye doo wax ne rek ca magasin ba laa ko lebee woon foofu laa ko a fayee moo tax ma ñëw fekk mu la fa moo tax fayu ma la kook su ko defee kon nag yow kon bor bi ni nga ko lebee woon noonu nga koy fayee waxtu wi nga koy fay fu mu la fekk amul solo moo waral bu doon waxtu woo xam ne bi nga koy leb ci tukki la yow doonte le bi nga koy fay yaa ngi teewaay da koy wàññi su fekkee bi maanaam teewaay la nga ko leboon te yow bi nga koy fay yaa ngi tukki kon tamit da nga koy matal kon nag julli ya nga ca amoon donte le ko jug tukki la wala muy ko jug maanaam euh, teewaay fay ko ca na nga ko faateexoon ko ca xamee woon noona su ko defee nag su fekk nga ci am sikk sàkk ne man man daal damaa xamul euh, tukki la wala teewaay la am nga beneen problème kon julli gu ne da nga ko fay ñaari yoon da ko fay ci ko jug tukki jàlle bi ko fay ko tamit ci ko jug teew loolu la Cheikh wax moo tax mu ne wa yaqdiha na fay julli ya ala nahwi ma faatatu ci niiram nam ko faatee woon rek in kaanat bu nekkee xadratan ci ko jug teew qadaaha na ko fay xadratan ci ko jug teew wa in kaanat bu nekkee safariyatan ci ko tukki qadaaha na ko fay safariyatan ci ko jug tukki sawaawoon aji xemoo la kaana moo xam nekk na xiinal qadaay ci waxtu fay wa fi xadaran ci teew aw fi safarin baa ci tukki kon nag loolu amul solo seetal yow ba ba maanaam na ko lebee kon foo koy fayee amul solo muy jàngale nag ñaari masala yu ama am solo te mooy tartibu waxtayni xaadiratayni ni ak tartibu yasiril fawaidi mu nekk nag lu xam xam solo moom lay jàngale si nii moom lay wax ne wa tartibu toftale baynal ni ci diggante ñaari julli yu teew mu xasaf nag na naat ba la fa nekkoon mooy baynal xaadiratayni diggante ñaari yu teew almustarika tey ni ñaari julli yu bokk waxtu waajibun dafa war wujuba sharti loolu la waroon a wax loolu maanaam loolu moo doon wax ja mu xasab loolu lépp nag xam ne da nga ko mën a xam moo tax loolu masalaam boppam la wa tartibu baynal xaadiratayn rek masalaam boppam la moo tax ngay wax ne wa tartibu toftale baynal xaadiratayn diggante ñaari julli yoo xam ne dañoo bokk waxtu te teew toftale leen dafa war war ak sharta ñaari julli yu bokk waxtu nag mooy lan ak lan mooy tusubaar ak tàkkusaan xam nga ñoo bokk waxtu looloo waraloon ba ngay jàng waxtu yi mu ne la ñoom ñaar seen daroor yu ba dem na ba jant bi so naka noonu timis ak gee ñoom ñaar ñoo bokk waxtu moo waral bi leen di jàng mu ne la ñoom ñaar seen daroor yu ba dem na ba fajar xar moo waral kon toftale leen ñoom ñaar niñ toftalooxee dafa war tusubaar moom ngay njëkk a mën a julli door caa mën a teg tàkkusaan timis moom ngay njëkk a mën a julli door caa mën a teg gexe waaye mënoo julli tàkkusaan te fekk julli waloo tusubaar soo ko defee maanaam tàkkusaan ja yàqu na da ngay dem julli gi tusubaar ji ba pare baa muhaat bi ma maanaam tàkkusaan ji toftale leen niñ toftale wax dafa war mooy tusubaar ak tàkkusaan toftale leen dafa war naka noonu timis ak gexe toftale leen dafa war moo waral tey boo doon julli yow kenn ñettay julli ki doon julli moom kenn takkusaan dama dem ba ca biir mu fàttaliku na julliwut tisbaar ñaara mën a xam su fekkee ne ba mu koy fàttaliku rakkaa ba fasoogut na dagg tàkkusaan jim nekkoon te dem julli ki tisbaar bu paree door julli tàkkusaan su fekkee bi mu koy fàttaliku rakkaa ba fasu na mooy am na benn su boobaa fuqaaw yi ne nañ ko indi haatal beneen mu fekki sa benn bi nga def ko muy naafila te nga génn ci tàkkusaan ji dem julli ci tisbaar boo paree maanaam nga door julli tàkkusaan ji mu ne nag su fekkee bi ma koy fàttaliku am naa ñett rakkaa a ah, su boobaa dañ lay wax na jëru dagg mottali ko rek waaye boo ko mottali ko tax mu wér de dangay ngay dem julli ci tisbaar ba pare jalal bi ku ñëw baa mu xat tàkkusaan ji kon nag képp kuy julli di yow kenn fàttaliku tàkkusaan ci biir tusubaar noonu mooy sa atte soo xamagut rakkaa daggal soo xamee rakkaa te muy benn indil beneen muy naafila nga dem julli tisbaar julli takkusaan su fekkee fekk na nga xam ñett mottalil waaye taxul mu wér demal julli tisbaar pare maanaam nga ñëw baa mu xat takkusaan ci kooku moom mooy xatteeb kenn kuy julli ko fàttaliku lii nga ne nag man kat dama koo fàttaliku waaye booba maa ngi ci gannaaw ilimaan dama kabaar ci gannaaw ilimaan sama xel daj ne man de maanaam julliwuma maanaam tusubaar te booba tàkkusaan la ah su fekkee bi koy fàttaliku kay xamaguloo benn rakkaa téyel sa bakkan mi nga génn doxagoo maa moom su ko defee nga dem julli gi tusubaar fële yow kenn su paree maanaam nga teg ca tàkkusaan su fekkee bi nga koy fàttalikoo ci gannaaw maa moom ji am nga lu mat abraka maam imaam moo tënk dootoo mën a daggati àndal ak moom rek lu mu def nga def ko bu sëlmalee nga sëlmal waaye nag bu sëlmalee ba pare yow nag da ngay dem nga door a dem julli gi sa tusubaar ji su paree nga door a dem baamu gi ci tàkkusaan ji kon ku fàttaliku ko ci gannaaw ilimaan lii mooy atteem su fekkee bi nga koy fàttaliku amagoo rakka daggal téye sa bakkan bi mel ni ku bori bala ñoo tuumaal ne da imaam dafa laa doyut su fekkee bi nga koy fàttaliku am nga rakka imaam moo la tënk dootoo mën a daggati waaye continuer lu mu def nga def ko bu sëlmalee nga sëlmal su paree nag nga dem ci sa ruq julli ci sa tusubaar bu paree maanaam nga teg ca tàkkusaan ji nga julli ci gannaaw ilimaan moo waral sax kon noonu lañ koy defee su fekkee nag léegi ilimaan la ilimaan a doon jiite nit ñi yàlla dogal tàkkusaan mu dem a dem ba xam ab rakkaa wala ñaar xelem daj ne mankat kat ndeke li may jiite nit ñi yëpp julli humatu subaar tabaarakallaahu lool bu dalee ilimaan ñaari wax la ci borom xam-xam yi wax wax gi ca gën a siiw nag mooy rek na dagg moom jullim nga yàqu na waaye tamit yàqu ga dafay royaat ci yi mu xamal leen ne ngeen baal ma julli gi jeexut benn rakkaa laa am walla ñaar waaye damaa fàttaliku ne man julli humatu subaar su ko defee ñooñu li xaamaat utaat kenn mu jiite leen moom mu dem julli gi tisbaaram ja su paree bu mu ko neexee ñëw julli ci gannaaw gaa yi tàkkusaan kon moom loolu mooy atteem su fekkee ne nag moom bi mu koy fàttaliku dañoo dem ba julli gi jeex bañ sëlmal tàkkusaan rek mu door a wax ne ay man kan maa ngi ne di jiite tàkkusaan waaye man ndekki sax julli huma tisbaar kon moom ñëpp dëppoo nañ ci ne moom kenn rek a yàqule kenn du julli xaat moom kenn mooy dem julli gi tisbaaram ja dem baamu gi tàkkusaanam ja waaye comme julli ga xas na jeex ñi door di ko xam kon moom ñi ca gannaawam moom seen julli ga wér na dara nekkut ca waaye su fekkee nag dañ koo xam laata julli gay jeex moom yàqule na moom ña ca gannaawam tamit yàqule na ñenn ngeen ne moom kenn yàqule même donte la ci biir julli ji la ko xamee moom kenn na yàqule mu téye ba kanam xat ci kenn mu mottali imaam moom ya mu ñoom seen julli ga waaye wax jëlee nag moo gën a siiw moo gën a nekk ci yaxu téere fiq yi moo nekk ci maanaam Cheikh Khalil ca yax ba boo demee ca mu dawana tamit loolu la ca imaamu Malik wax mu ne daal yàqule na ñi ca gannaawam tamit yàqule nañ kon nag euh, euh, fàttaliku ñaari julli yu ñu war a toftale lu foor la mooy te tusubaar ak tàkkusaan mooy timit timis ak gexe fooraay gi yépp nag mu ngi nekk ci nga fàttaliku ko su fekkee yaa ngi fàttaliku ci biir julli gi ci la xamee doo doole ji waaye su fekkee yow kenn la wala maamoom nga wala ilimaan nga te bi nga koy fàttalikoo fekk na julli gi jeex na dañuy bëgg nga baamuwaat maa da ngay dem julli gi tisbaar baamuwaat tàkkusaan ji fekk waxtoom jeexagut mooy daroori bi may fekk jant ba soxagut su fekkee nag yow danga nga koy ba nga koy fàttalikoo jant bi sono ba pare nga door a fàttaliku ne ah man de julli naa tàkkusaan mais julli huma tisbaar kon nag moom da ngay dem rek nga dem julli ji maanaam tisbaar ja moom kenn may dootoo baamuwaat tàkkusaan gi ndax waxtoom jeex na kon nag doole jéem ma njëkkoon a wax la ko ko may mooy da nga ko ci biir julli su boobaa moom dagg rek bu yow kenn su fekkee maa moom nga dañ laa tënk waaye booy pare demal nga dem defiyaat ko booy ilimaan tamit daggal rek yàqu gi royaat ci nit ñi ni ñenn ngi ne mën ngaa wuutal su fekkee nag julli ga fa jeex ba pare nga door a fàttaliku maanaam demal julli ji gu njëkk ga nga baamuwaat gu ñaareel gi feeg waxtu wi jeexagut bu waxtoom jeexee na dootoo ko baamooti su fekkee bi nga koy fàttalikoo nag moom jant ba sax far na sox bu dee julli maanaam timis la ak gexe gi bi nga koy fàttalikoo fajar xas na xaar ah kon su boobaa demal julli ji gu njëkk ga nga julli wutoon rek muy timis ja waaye dootoo baamutaat dootoo baamuwaat gexe gi nga xas julli woon ba pare te waxtoom passé kon nag loolu mooy atteeb tartibu baynal xaadiratayni moom lay wax ne wa tartibu toftale baynal xaadiratayni diggante ñaari julli yu teew te bokk waxtu dafa war war ak sarta masala ma jeex ñaareel ba nag mu ne wa bayna yasiril fawaiti ba tey toftale ñaa maanaam way néewi yi dafa war ma ma alxadrati boo xandee gi teew waajibun dafa war ma zikri boo xandee fàttaliku dafa war nag waaye warul war ak sarta moom dafa war rek moo tax gële moo ko ëpp dégëre wax tey ne mustarikate ni moo ëpp doole yasirul fawaiti moo tax mu ne wa wa bay na yasiril fawaiti toftale way néewi faat ma alxadrati ànd ak gi teew waajibun dafa war ma zikri boo xandee fàttaliku su fekkee da nga ko fàttaliku luy loolu su fekkoon ne tey yow ci misaal julli wootu subaar julli woo tàkkusaan julli woo timis julli gexe ba suba jot salaatu nañ fekk ndekk ñeenti julli yow jullee goo ci benn kon nag dañuy wax ne demal nga njëkkee jitt subaar di nga julli wutoon su paree def ci tàkkusaan su paree nga teg ci timis teg ci gexe door a julli suba gii nga xam ne mooy door a teew ñu ne la xanaa kay day fekk boo nga mën ngaa julli yee te fekk waxtu su ma gi moom du jeex bër du setagum mu ne ak kay donte bër day set tamit noonu nga koy toftalee comme fàttali nga ko demal commencé baar ba fii li ma bëgg a wax daal boo ko doon tënk ngay wax ne ku xam boo di julli yu manqué bis yu manqué bis wala mu xem ci bis képp su boobaa dooreewal fala faatoon ca cet la di indi ba ci gi teew waaye doo njëkk a julli gi teew waaye nag bu xëppee bis njëkka la julli gi teew door dem julli ji yële nga xam ne moo faatoon waaye bu manqué bis mbaa mu xem képp ci bis rek da ngay një da ngay ya njëkkoon door a julli gi mujj gi ke tusubaar ngay commencé tàkkusaan timis gexe door a julli suba waaye nag tey bu fekkoon ne geneen tusubaaraat nga nga ko door a fàttaliku a ah, kon njëkkal a julli tusubaaru tey ji su paree nga door dem julli gi tusubaaru démbu ja teg ca maanaam tàkkusaani démbu ja teg ca bi maanaa eh, timisi démbu ja ak gexeem ga ak subaam ga door a dem kon na yesirul fawaayite ngoog moo tax mu ne wa toftale na bayna yasiril te ci diggante way néewi faat yi maal xaadirati buñ àndee gi teew waajibun dafa war gan war mu ne kañ la war mu ne maa zikri boo àndeek fàttaliku nga dégg ci ne boo ko fàttee war a la soo ko fàtte woon tey dema dema dem ba njëkk a julli gi teew door a dem julli ji yële te fekk na euh, waxtu wi sax moom passé nag gi teew ah kon jeex na dootoo ko dootoo ko defati su fekkee ne nag maanaam waxtu gi teew passé gut sopp nañ nga baamu gu mujj gi bu paasee nag dootoo ko baamooti moo waral moom ñu ngi ko tënk rek ci fàttaliku mais boo ko fàttee moom jeex na ñu ne ko waaw way néewi faat yi ngay wax ne nañ ko toftale ñaata ñaata julli la mu ne wal yasiru way néewi faat arba'u salawaatin ñeenti julli la fa àddanaa topp lu gën a suufe ñeenti julli am na ñu ne juróom moo waral ñu ne ñeent wa man kaana képp ko xam ne nekk na alayhi di ko war arba'u salawaatin ñeenti julli fa aqala topp lu gën a néew ñeenti julli salaaha na julli ñeenti julli ya xablal xaadirati njëkk gi teew gi ñu ne ko xanaa day fekk waxtu wa jeexagut mu ne wala xarge doonte day génn waxtu waa waxtu wa lii ngay njëkkee kon nag ku xam bori ñetti julli wala nga xam bori ñaari julli wala nga xam bori ñeenti julli wala nga xam bori ñeenti jullee gi teew demal nga njëkkee fay la la njëkkoon a faat ba ba ngay xegsee ci gi teew donte le gi teew bala ngaa fay la le waxtoom passé loolu ngay def waaye loolu lépp nag ñi ngi ko tënk ci boo ko fàttalikoo waaye boo ko fàtteewoon nag moom dem njëkk a julli gi teew door a dem julli ji yële su boobaa moom dara nekku ci julli ga wér na waaye waxtu wi teew su fekkee jeexagut bu dee maanaam euh, euh, maanaam jeexe la woon maanaam fekk na bi maanaam jullee euh, fay maanaam fajar xaragut te gexe la woon fajar xaragut jullee xatal gexe gi su fekkee fajar xaram dootoo ko dootoo ko julleeti su fekkee maanaam suba moo doon gi teew te jant bi fenkagut julli xatal suba gi gannaaw bi nga fayee yele su fekkee jant bi xas na fenk dootoo ko fayati su fekkee tàkku saan la woon te bi maanaam jant bi xas na soo so dootoo ko fayati su fekkee maanaam jant bi soogut sopp nañ nga baamuwaat ko ndax waxoon na la ne wa kullu i'adatin fil waxti fa hiya la bépp ak baamu guñ tënk ci waxtu rek ko ngëneel la léegi nag kon yasirul fawaayitoo ngóog ba tey maanaam waxtay ni mustarikatee ngóog ba tey tamit bu dee yu faat yu bari la tamit mu ngi noonu kon nag atte baa ngóog mu des nag léegi koo xamee ne nii dafa amee bor yi waxtu wu koy war a mën a fay mu ne waye jëwsu dana dagan alqadaawu fayu julli fii kulli waxtin ci gumu ci waxtu yow kay comme xame nga boori julli ya jërul ngay xaar wenn waxtu suba laa xamee woon may xaar ba tusubaar jot ma boor leen a julli yokk bàkkaar rek tàkkusaan laa xamee may bàyyi béggante bi sama julleel ñoom ñaar yokku bàkkaar la waxtu wu nekk rek bu jotee rek man ko caa julli bul xaar benn moo waral fa jant bay fenkee man nga ko faa julli fa jant bay soxee man nga ko faa julli gannaaw julli tàkkusaan man nga ko faa julli gannaaw julli fajar mën nga ko faa julli yépp moom daal kuy fay waxtu julli utuluñ la sàkkal waxtu woo koy war a fayee fa nga ko mën a fay rek gaawal nga dem fay ko te bañ koo yéexe noo ko gën a yéexee day waral bàkkaar ba yokk ku xam bor kay am loo mën a fayee looy yéexamtalu ndax boo ki nekkee di yéexamtalu dog dog dog mën lay caa fekk gaawal dem fay rek génn ca léegi nag dafa am koo xam ne boo xasee yoree bori julli doo maye naafila dafa taxaw taxawaayu maye ci waxin moo waral mu ne walaayeta naffalu du la man képp koo xam ne àllahi war na ko xadaawu fay boru julli ku yore boru julli doo fay di naafila jamal nga fay boru julli bala ngaa naafila moo waral walaayu salaadu julli du xaa yoor yoor fay nangi li muy foor foor ba yonentu bi sallallahu alayhi wasallam wax ne xam na bunt bu nekk aljana nga xam ne buntab duhaa la ngi daan julli fay nangi rek ñoo fay dugg yow mii boo xamee boru julli doo ko julli demal nga fa demal nga fay sa boru julli bala ngaa julli fay nangi wala qiyaama ramadan du caakeen lay weeru koor yi naafilaay weeru koor li muy foor for ba yonentu bi nee na man qaama ramadana imaanan wahtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar li muy for for boo xamee boori julli demel nga fay ko bala ngaa def bala nga fi nekki la weeru koor kon nag lan mooy dagan ci yow nga mën koo julli ko xam boori julli daal sunanul mu akkada yi lañ la may nga julli ko sunanul mu akkada yi mooy sunna yi gën a foor ci sunna yi nga xam ne yonentu bi dund na ba génn àdduna musut koo baax yooye rek lañ la may moom loo bari bari bari julli xat la ñaari xat la juróomi xat la fukki xat la du tere moom sunna yi ma bëgg a wax moom da ko julli moo tax mu ne walaay jos du daggan lawoo ñeel ko ila safon ndere safa wala witaroog witar witar la bëgg a wax ndax witar mënta wér ci lu duwut safa ñaari rakkaay safa ngay door a mën a def door a mën a witar waaye boo neen may witar du ma safa tamit xamagoo dara ndax kat eh, eh, maanaam safa sarta la ci witar safa mooy mën a jiitu bu ñu ne safa nag mooy ñaari rakkaa rek soo jëlee ñaari rakka rek sëlmal ko soo paree bu la neexee indi benn def ko muy witar witar nag lu baax la yonentu bi sallallahu alayhi wasallam nee na inna allaha witrun yuhibbul witra yàlla dafa tóol moo waral mu bëgg ku tóol kon witar lu baax a baax la yonentu bi dund na ba génn àdduna musul koo bàyyi moo waral lu ci nit tayal tayal ak lu ci nit yàkkamti yàkkamti ak lu ci nit tële tële naafi la guddi waaye waaye na fexe ba bu jullee gexe lu mu néew néew mu teg ñaari rakkaay safa teg ci witar doora waaye ne man daal gexe rek su ma julee gexe rek dem di nelaw di xaran ba bari set ne doo julli safa doo julli witar kooku tamit gënul ndax seex na Tidiane radiyallahu ta'ala nee na witar ni mu amee solo ci julli yi mi ngi mel ni tampon ni mu amee solo ci leetar xam nga ne tey ab leetar bu amul tampon amul adresse ah boo watul dana yàgg ci xàll bi ba réer mbaa muy waraat ba ba dellusiwaat ci ki ko joxe woon kon timit nag liy tax leetar bi gaaw a dem mooy ñi tàmpane ko ñi xam fi mu bàyyeekoo ak fi mu jëm du tax fenn fu mu jëm ñi xam fi mu bàyyeekoo ak fi mu jëm kon nag mu ne julli yi lii tax ñi mën a yéeg la leen di mën a yóbbu gunge leen ba bañ mën a yéeg mooy mun a witar moo waral mu ne julli goo julli te fekk witar ñëwagul dañ ko fay teg rek bu witar ñëwee door a mën a mooy nekk laafu julli yi moo leen di yéegalaale mu ne julli yëpp tàkkusaan rek moo ci mën a yóbbu boppam tàkkusaan moom booy sëlmal muy dem waaye boo jullee suba day xaar nga julli tisbaar tisbaar di xaar nga julli tàkkusaan tàkkusaan gaaw moom dem ca saasa ndax mooy salaatul wusta gi alquran ne woon hafizu ala salawati wa salaatil wusta moo waral foor gi mu foor yonentu bi wax ne man faatahu salaatul asri fakka annama wutira ahluhu wa maaluhu mu ne képp ku yéex a julli tàkkusaan ba jant bi sox amuloo benn nganta yow daal dafa mel ni ku amoon kër am njaboot am ay oto ñu fekk la fa boom la rey sa njaboot gi rey sa soxna yi yàq sa alal ji yow kenn dong ngay dund seex na loolu li muy tekki mooy ku yéex a julli tàkkusaan te amuloo benn ngànta la nga njëkkoon a def ci lu baax lépp yàqu na sa julli yàqu na joxe asaka yee yàqu na xaj màkk yee yàqu na yool booba nga yaakaaroon ne payoor la maanaam batëri la woon boo xam ne sarse na mais yëpp mu gën a vidd moo tax mu ne ñaar fukki jëf mooy mabbu jëf yu baax ya jiitu woon ñaar fukki yooya ba ci jiitu mooy yéex a julli tàkkusaan kon tàkkusaan lu foor la moo waral moom du xaar witar boo koy sëlmal rek muy dem moo waral kon julli yëpp war nañ koo fonk di ko def ca waxtoon mais rawatina tàkkusaan nga julli timis muy xaar nga julli gexe mu xaar bu witar ñëwee nag witar nag mooy laaf gi yóbbuwaale ñeenti julli ya loolu nag yàlla dafa baaxoo farata jum ñu mës indil andil rek indi na sunna su koy dëgëral mboolem juróomi ponki lislaam yi benn bu ci nekk dafa am sunna bu koy gunge seetal ponki lislaam yi li ci njëkkoon muy tudd baatu seede bi tudd baatu seede bi soo ko waxoon benn yoon ci sa dund rek wàcc na la muy ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mais yàlla indi na sunna bu koy dëgëral mooy baaqiyaatu saalihaat baaqiyaatu saalihaat mooy boo jullee bala ngaa teqalikoog barab ba nga tasab wala fi wax tasab subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar benn bu na fanweer yoon ak ñett su ko defee nag moom baaqiyaatu saalihaat ci njëlbeenu lislaam amutoon jullee amutoon baaqiyaatu saalihaat mujj gi li ko indi mooy ñu ñàkk ñi nga xam ne amuñu doole ñoo def délégation ñëw ci yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ne ko zahaba ahlul ujur suur mu ne ko kat neexut ba neexut waaye boroom am am yu baax yi jël nañu aljana ji bañu yonent bi na loolu nu mën a xame mu ne ñun kat bu ñuy julli ñun ak ñoomay julli ndoor bu ñuy bu ñuy bu ñuy maanaam xoor ñun ak ñoomay xoora ndoor bu ñu àndee yow di xare ji ñun ak ñoom ñooy xare ji ndoor te ña nga nee mën a joxe asaka ci ñun mënuñ ko ña nga nee mën a xaji màkka te ñun mënuñ ko ña nee man a saraka ci ñun mënuñ ko ña nga nee mën a leble te ñun mënuñ ko ña nee man a dog bu mu gàcce ci ñun mënuñ ko kon ñii jël nañu xaljaane yi bañu yonentu bi ci mbaaxam ne leen kaay leen ma dee leen ay baat yoo xam ne su ngeen jullee julleetee wax ko bala ngeen faa bala ngeen faa bàyyee ko wala bu ngeen dem sax man ngeen di ko waxaale su boobaa dootuñu leen gañe ci dara mu ne leen mooy baaqiyaatu saalihaat muy tasa léegi nag ñoom ñu commencé ko wax rek ndax secret saa yu jéggee ñaari nit rek siw na mbir ma mujj siiw ba borom patron ya mujj dégg ko ñoom tamit di ko defandoor ak ñoom ñi dawaat ci yonent bi ne ko ah xay xam na de yonent bi ne lan la mu ne ko lang ñu yoon pour ñu warul leen cee mën a dabkat siiw na ba ñoom ñi koy defandoor ak ñun keroog la leen a bi jàngal laay bal ne qul innal fadla bi yadillahi yuti man yasha wala dhul fadlil azim yàlla nag moo xamee nga ne la moo ko jox ku ko neex dem leen ngeen defandoor lii kat laa leen mënoon a jox kon dem leen ngeen defi ko kon nag tasab dafa ñëw ngir dëgëral baatu seede bi kuy tasab toujours tudd yàlla lu bari dafa lay yomb ñaareelu farata bi yàlla indil ñu koor bi koor ñëwee di farata mu dëgëralee ko asakaay muuram koor yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ne maanaam mu sawmu mu'allaqun bayna samaa'i wal ardi illa bi zakatil fitri koor kat lu ñuy aj la ci diggante asamaan suuf du hegg fa mu war a hegg lu dul borom génnee asakaay muuram koor kon asakaay muuram koor sunna bu dëgër la buy ñëw di gunge farata yu foor gi ñu tuddee xoor moo waral loo xoor xoor fekk génnee gu ko rek du dem naka noonu ba mu ñu indilee xaj muy farata mu indi sunna bu dëgër dëgërlee ko muy umra dëxal ñu ci umra yool bu rëy yool bu bëree bëree bëree bëree bëri rawatina umra ci weeru koor naka noonu tamit bi mu ñu indilee julli mu jàllar bi ko dëgëralee ko sunna bu foor bu ñu tuddee witar ne jël leen witar def ko muy seen mujjug julli moo tax mu daan wax ne ij'alu axira salaatikum fi layli witran moo waral la ñoo bëgg nit ki na witar mujj ci li muy mujj julli xam ne bu jullee witar rek day nelaw day tëddi rek waaye nag sharia may na ko bu xeewu xaatee wala mu dem ba guddi gi sori xelem nekkaat ci naafila may nañ ko mu dem naafila xaat lu mu bëggaat waaye du witaraat ndax bu witaraatee rek day def luñ sib ndax yonent bi dafa wax ne laa witaraani fi layli ñaari witar du nekk ci génn guddi kon nag léegi dañoo bëgg witar mujj su fekkee ngaa xeew waxaat sawar bëgg naafila xaat ba tey baax na mën ngaa naafila waaye bul witaraat kon nag witara ngoog mooy gunge julli lu ci nit maanaam yàkkamti yàkkamti bul julli gexe rek gaaw dem tëri fexeel ba teg ci safa witar lu foor la ba ca tegu nag safa witar dana la wax luñ cay jàng soppoon nañ ci ku ko man rakaab safa mu jàng fatiha ak sabbi isma rabbikal a'la ñaareelu rakaab safa ba mu jàng fatiha qul ya ayyuhal kafiruna fatiha ak lexlaas muy xul walaahu ahad ak qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul yii daal ku ko mënoon di ko def tamit baax na ba tey tamit am na ñeneen ñu maye ne safa man nga julli man nga jàng ñaari fatiha su paree maanaam nga jàng inna anzalnahu su ko defee tamit noonu euh, witar ba mën nga jàng tamit ñaari fatiha su ko defee jàng inna anzalnahu jàng lexlaas ak falaq ak naas waaye daal li ma bëgg a wax xamul lenn lu ñu wax ne ku jàngul lii rek du wér boo jàngoon ak benn aaya sax def ko safaa safa buy tartiim ba tey baax na waaye daal moom loo jàng teg ko ci alxuraan rek baax na waaye yii nag dañu wax ne boo ko manee moo gën a baax ba tey loo bari bari bor kon danga julli safa wal witaru beneen ba wal fajiru fajar ñaar rakkaayu fajar nga xam ne passé na luñ sopp waaye xeggut ci sunna ñu koy tuddee raxiba lu foor la yonentu bi wax na ci xadis ne rakaata fajari xayru mina dunya wa ma fiha moo gën àdduna ak lu ci biiram tax julli gu foor la moom tamit ñaar raakaay fajar bëgg nañ nga julli ko soo yeewoo nag biddanti fekk jant bi fenk bàyyi ko dem julli gi suba nga bàyyi ba jant bi yëkkati ko dox lu toll ni gopp nga door a nag maanaam julli ñaar rakkay fajar moom dañ ko fay fekk bay une di jotee waaye bu une muy zawal rek kenn dutu ko fayati te mooy tusubaar laa bëgg a wax moo waral kon ñaar rakkay fajar tamit loo bari bari julli da nga ko fay boo demee sax ci yenn gaa yi dañuy wax ne euh, même ñaar rakkay fajar mindee fi yàlla yépp koy julli ñu ne picc moo gis ñi xëy fetal ko mu dee rek fa julliwul ñaar rakkaay fajar rab woo gis tamit ñi ray ko rek dafa julliwul ñaar rakkaay fajar loolu lépp lañ koy wax rek mu baala xaal ko ngir wane ne ñaar rakkaay fajar lu foor la xafsatu nee na yonentu bi dund na ba génn àdduna musul kooba benn yoon ba ca tegu wal iidaani mooy ñaari iid loo bëri bëri bori julli du tere nga julli korite ak maanaam tabaski kon nag loolu moom bëri nga julli ko ba ca tegu wal xosoofu mooy julli muuru jant julli muurug jant nag li muy xam bariwut léeg-léeg jant bi ñu ne jàpp nañ ko nga xool doo gis dara jaww ji maanaam xaw a xaw a xaw a ñagas climat bi xaw a doy soppeeku su boobaa sariya waxul rek na nañ fa nekk di ko méttit lu waaye dafa ne nañ ko julli nuñ koy jullee nag nu jafe la imaam may dem ca kanam jàng fatiha ak saar fatiha lay jàng ba mu jeex su paree mu teg ca maanaam suuratul baqara xam nga juróomi xisib la jàng ko ba mu jeex su paree rukkoo téye ay wóomam nu yàggee ni kuy jàng suratul baqara juróomi sib nu mu yàggee noonu lay sëggee sëgg ba dana yàgg xam dana ëpp waxtu su paree siggi wax sami allahu liman hamida waaye bu siggee tamit du dem su jooti de dafay jàngat fatiha su jàngatee fatiha jàng alal imran su paree door a dem rukkoo yi lu yàggee ni kuy jàng alal imran su paree mu door a dem su jooti ñaari sujjóot sujjóot bu ci nekk dana yàggee ni na rukkooya ya woon dana yàggee ni taxawaaya yàggee woon benn rakkaa door a dem kon rakkaa bu nekk ñaari taxawaay la am rakkaa bu ci nekk ñaari rukkoo la am waaye nag la ca des nag mooy yeneen jullee ñoo ko niroo mooy sujjóot ya moom ñaari sujjóot rek la lu ko defee nag loolu ngay def ñaari rakkaa nga koy def beneen rakkaa ba ñëw nga jàng fatiha ak nisaa yi rukkoo du yàggee ni kuy jàng nisaa yi siggi wax sami Allahu liman hamida jàngaat fatiha ak maida maanaam rukkoo xaat nu yàggee ni kuy jàng maida door a siggi daal di dem su jooti jur ga yàggee noona moo waral danaay wax toujours ne su fekkoon ne nekk na luñ bëri luñ koy def te yàlla dogal ñu koy biral kon xëccoo ilimaan dana fi jeex yaakaar naa ne ilimaan ju mën a taxaw jàng lu tool noonu ñi xëccoo ilimaan ñi mënuñu loolu waaye nag yàlla suturaal nañu ba bëriwul lu muy xam ñaareel ba yàlla suturaal nañu ba jàng yee dañ koy yeelu ndax jàngi julleeg bëccëg goo dégg taxamul xutba dañ koy yeelu waaye julleeg bëccëg goo dégg ñu koy xut ñu koy jàng ca kaw rek dafa am xutba jumaa li boo gisee ñu koy jàng ca kaw dafa am xutba boo gisee maanaam tabaski ak korite ñu koy jàng ca kaw dafa am xutba waaye julli goo waxati rek boo amul xutba rek nanka lañ koy jàng kon nag julleeg muuróog jant ngoog noonu lañ koy jullee julli gu jafe la ba ca tegu wal istisqaaw mooy baaw naan julleeg baaw naan tamit bu maanaam moom buñ koy julli tamit kàlla loo bari bari bori julli dootee nga julli ko moom nag dañ koy julli rek euh, maanaam ci àll ba su ko defee bëgg ci ku yàlla ju tawutoon ñi bëgg mu taw ni mbay muy yàqu danañ baaw naan baaw naanal sax yoon wu daan ab fiir yi daw wala gaal wala bi maanaa bato yàlla dogal ndox ma ñiis ba bato mënut faa dawati danañ ko baaw naanal ngir bëgg ndox ma ñëw xataa ku dut bay sax bëgg nañ mu julli julli baaw naan yéene ko ñay bay pour ñu am tool pour ñu am ñu am ndox kon nag saa yu demee bañ jàq ci ndaw taw bi rek su boobaa maanaam du nga bëgg ñu baaw naanal ko waaye nag ñun niñ koy defee léegi jigéen ña sol yére yu jëriñ ñee sol yërey góor kooku moom baaxut kooku kenn digalu ko kenn su ko defee nag kon julli googu tamit loo bari bari euh, na loo bari bari maanaam bor du tere nga julli ko kon yii mooy su sunanul mu akkada yi te dañoo nekk sunanul mu akkada ba pare nekk suna yoo xam ne dañ leen a fixeel ay waxtu xam nga ne witar dafa am waxtu waxtoo mooy gannaaw rek gexe waaye fekk gexe jotagul mën a goo witar naka noonu boo seetee lu mel ni fajar dafa am waxtu ndax ñaa bala ngaa mën a julli ñaar ay fajar day fekk ñu salaatu fekk salaatooguñ ko doo ko mën a julli naka noonu eet dafa am waxtoog bis korite kay bisab korite lañ koy julli tabaski tamit bisab tabaski lañ koy julli julli muuru jant dafa am sabab lii waral ñu ko julli mooy muur jant bi muuru baaw naan tamit dafa am sabab kon yii julli di juróomi sunna yi moo yi gën a foor ci sunna yi moo waral moom loo bari bari bori julli faw nga julli ko moo tax mu ne walaay te nafalu du naafi la man koo xam ne àllihi war na ko xadaawu fay walaayu salaa du julli duhaa yoor yoor wala qiyaama ramadan du caake naafi lay weeru koor waaye walaayu juus du dagan la hoo ñeel ko ila safundere safaa wala wéturoog wetar wal fajuroog fajar wala xidaan ak ñaari xeet yi wala xusóof ak muurug jant wala istisqaaw ak baaw naan yi daal lañ ko may mu julli ko ak lu mu bëri bëri bëri julli gerte si yëpp nag jëratu ko dawal ñaar rakka njëkk tusubaar matatu ko demal fay julli ñaar rakka gannaaw gannaaw maanaam tusubaar wala njëkk tusubaar matatu ko julli maanaam ñaar rakka njëkk njëkk maanaam e, tàkkusaan matu ko demal fay léegi nag ñi xame bor lay laaj ndax ñoom mën nañoo jullee ndoor comme ñun ñëpp dañoo julli wuñ tusubaar démb ndax mën nañu jël kon ilimaan mu jiituñu ñu yi démb ji comme ñun ñëpp ñoo bokk di ko julli mu ne waaw moo tax mu ne way jootu na dagan li man ñeel ñi nga xam ne alayhim war na leen alqadaawu fay an yu salloo ñu julli jamaatan ci mbooloo ci sartaab isas tawat ndem xemoo na salaatuhum seen julli ya seen si seen julli ya xemoo ñoom ñëpp tusubaar yi démb la ñuy fay kon de mën nañoo jël kenn mu jiite leen waaye bu ñi di fay tusubaar yi démb ñi tusubaar yi barki démb du mën a nekk fokk dañuy xemoo ci julli ca bis ba ca waxtu wa ca melo mu des nag koo xam ne dafa xamee boru julli waaye xamul ñaata la mu ne waman waman nasiya ku fàtte adada ma limab la nga xam ne àllihi war na ko minal xadaay ci fay salla na julli adadan ab lim boo xam ne laa yabqaa du def maa wa ànd ak moom sàkkun sikk koo xam ne da ngaa xamee bor yu julli yu bëri xamoo ñaata la fanweer la ñeent fukki bor la juróom fukki la téeméer la xamoo ko julli la julli ba jàpp ne day xëpp waaye moom mënta defati loolu daal mooy mooy mooy mooy mooy sa farata yow yow daal li nga xam ci bor ko xam nga lan la ñaata xat la ñett la wala ñeent la def ko muy li gën a bëri rek del jullee jullee julli ba jàpp na daal fu mu ne nii moom moom ëpp na moom waaye moom manqué moom defatu ko looloo waral sax ku toogoon tey ne man de euh, barke démb am naa julli gu ma julli wutoon waaye wóorul ma tusubaar la xaw ma tàkkusaan la xaw ma timis la wala gexe la mais daal benn la ci mais xaw ma gan la sariya dafa laa wax ne demal nga julli juróomi julli yëpp mais tusubaar ngay commencer demal nga julli tusubaar julli tàkkusaan julli timis julli gexe julli suba dana ca dugg ku ne woon nag man am na tusubaar ju ma julli julliwut daal ci semaine bi damaa xamut tusubaar yi lëndi la wala mardi ak mercredi kooku moom dañ lay wax demal nga julli tusubaar rek bu ko defee yéene bis ba yàlla moom dana ko ca dugal waaye su fekkee nag yow da xam bis ba waaye xamuloo julli wala xamoo bis ba te xamoo julli gan la ci kon dañuy wax ne demal nga julli juróomi julli yépp soo ko defee dana ca dugg moo tax kon mu ne euh, wa man nasiya ku fàtte adadama limab la nga xam ne alay war na ko minal qadaay ci fay xamut ko sallaa na julli adadan lim boo xam ne laa yab xaa du des maa wo ànd ak moom sàkkun sikk su ko defee kon bu ko defee lépp mat